farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu althaalith fi aladabi walfadaa'il fi fi faslun fi shukr falnansarif li aadabin qad intashar aydan wa minhu lihtimaamu bissuwar kon sëriñ bi radiyallahu anhu comme niñ ko jeexaloon bii weesu ginnaaw bi mu ñu waxee ci faux sëriñ yi mooy toloku loolu waaye it mooy toloku loolu ñu jàpp ne tamit ah que ne daa am ay façon yoo xam ne ñoo ñekk a baax wuñ gisee ku tilim wala koo xam ne gis nañ ne daal soloowul comme niñ jàpp ne noonu lañ warul soloo ak col koom demewul noonu ñu koy xeeb yooyu yëpp waxoon nañu ko waaw wax ñu tamit koo xam ne bariwaana koo xam ne dañ koy duut baaraam jàpp ne moo fi ne ndekete yoo golo moo golo yem fa arrahman <laughs> akramanallah léegi nag ginnaaw gi mu ne fal nan sarif nañu wëlbatiku léegi jëm ginnaaw bi ma paree ci lii ma doon tudd du ko leeral li adabin ci ay teggin yoo xam ne xadin tashar bul fàtte ne buntu bi ah faslun bunt bi lu mu tudd al baabu saali fil adabi wal fadaa'il ci ngëneel yi ci teggin yi ak ngëneel yi waaw léegi nag mu ne nañ delluwaat fii nag di wax ci yeneeni façon adab yeneeni teggin yoo xam ne duggaguñ ci woon waxaguma ko woon yoo xam ne xadin tashar daal dinañuy siiw aydan tasaaroo na aydan ba léegi mu ne wa minhu te bokk na ci yooyee ci laadaab yooyu al di witteewoo bi suwar ci suuraay alquraan yi mu ne wa mithluha ayatuha al mufaddala wa kullu dhikrin jaami'in faltaxila mu ne wa mithluha bokk na ci yooyu nga xam ne war siiw na ay teggin yoo xam ne dañ ko war a bokk ci tegg ni mooy di yittewoo saaru alquraan yi waaye lu mel ni tamit aayaatuhu laayaam yi al mufaddala rawate na ya nga xam ne ñoom lañ gënale comme suuratu comme aayatul kursiyu nga xam ne ngëneel yi ci yonent bi alayhi salaatu saar wax waaw rawatina yu mel noonu le waaw mu ne wa kullu zikrin ak bépp di yittewoo bépp sikkar bépp njàngale sikkar boo xam ne jaami'in bu dajale la comme yi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di jàngale ci sunna fal tànqe la ah waaye ci alquran ak ci sunna tamit ay rabbana atina fi dunya hasana nga xam ne yooyu ay zikkar la ay ñaan la yoo xamante ne dafa dajale lépp mboolem yiw yi da koo dajale waaw waaw yàlla allahumma ya muqallibal qulub qallib qulub qalbi ala ta'atik yu mel noonu nga xam ne day dajale liiw yépp bu la ko borom bi defalee lool jeex na wëlbati sa sa sa sa sa sa xol jëme ko ci li ko gërëm kese ci topp ko waaw mu ne kon fal tànqi la da xalaat lii te takk ko te xam ko mu ne laa si yama yaxillu in daqal umr wal waqtu fabtahil wa janib ma yadur mu ne laa si yama rawatina yaa xillu yow sama xarit bi in daqa ndeem daa xat al umr dund gi te dund gi ñépp xatle li ñu am ci dund guddul de waaw ku fi jàpp ne gudd nga fan wallahi bés ba ngay dee di nga xam ne guddoo fan te kan moo la wax ñaata nga fiy dund borom bi waxu la ko de te nit faatu na nekk sën nit faatu na nekk paa waaye nit faatu na nekk liir nit faatu na nekk koo xam ne ab ay xale la kon nag âge bu ne man ngaa faatu rawatina bu dee ne yow sama xarit bi daaqa dafa xat al umur dund gi kon nag wal waqtu kon nag temps bi la sa borom may bu fi nekk naan am naa jot de tepp ci topp ci telenovelas yi ak seen film caaxaan yi ñu nekk yu yées yi di yàq jikko ak théâtre yi ñu génn léegi ak distraction yi nekk ci àddina bi bul topp yooy de sa waxtu wi wi la sa borom def daa bëgg defal la fi waxtu woo xam ne day jeex ngir nga amee ci loo xam ne te waxu la kañ lay jeex ngir nga amee ci loo xam ne dund goo xam ne du jeex ëllëg ndaataa tëllëx guy ku muus nag sa waxtu woowu waxuñ na kañ lay jeex mu ngi mel ni examen bi daa jot nga ñëw ci salle d'examen bi ñu séddale copie yi waaw waxuñ leen nag ban heure la ñuy jël la ñuy nangu la surveillant yi te ba bu nekk am na surveillant bu fa taxaw heure bu nekk bu leen neexee sax fi ñu la ko joxe léegi bala ngay bind sa tur mu nanguwaat ko waaw xamoo kañ la léegi ñu jox la sujet yi mooy liggéeyalal sa borom toppal yu baax yi te teet yu bon yi jeex na copie baa ngo heure bu ne seconde bu ne mën naa koo jël te bu ma koy jël du ma la yëgal est-ce que kooku tal na nekk fan tegale ay tànkam teg feuille bi ne di waxtaan di bind texto di waxtaan ak keneen talu ko <laughs> voilà bu dee xam na li bëgg kon nag wal waxtu waxtu wi fab te hil na ci toroxlu gaaw toroxlul wa jaanib maa yadur sa waxtu yëpp dee ci torox lu kiir sa borom wa jaanib te teet di moytu maa la nga xam ne yadur day lor fii ci àddina te day indi lor alaaxira léegi nag ginnaaw gi nag sëriñ bi radiyallahu anhu nag di dugg nag ci fadaa'ilu suwar yoo yële <coughs> lim la wax ne bokk na ci al ihtimaamu yittewoo bi suwar ci saari alquraan mu ne wa suuratul mulki bi kulli layli taqil fata fil qabri kulla hawli mu ne wa suuratul mulki boobu la njëkke saaru al mulk mooy sawru tab sawratu tabaaraka alladi bi yadihil mulk mu ne saar boobu bi kulli layli nga koy takkoo guddi gu nekk yi day day fegal alfataa cam sa def fil xabri ca bàmmeelam kulla hawli koy fegal waaw loolu xadiisu yonent bi la <coughs> nga xam ne qad rawaahu al imaam radiyallahu taala anhu wa ardaah mu jële ko mu ne ci mawlaana ibn Abbaas mu ne dafa am benn waaye ci saxaabaay yonent ya ba alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum boo xam ne dafa jël am mbaaram teg ko ci benn xabru mooy daa kii woon ba ab tàntam xamul ne woon ne moom fi mu sañ fi mu teg campé fa def fa escale foofu ab xabru la xamu ko nee na ba mu fa nekkee mais mu dégg koo xam ne di jàng di biyadihil mulk ko ba nim koy jàng ko ba mu jeex moom itam ñooñ gaaw ñoon tiit loolu bu ma ko déggoon teg fenn sama mbaar dégg kuy jàng alxuraan foo xam ne kenn newu fa damay daw duma ma xaar sax boo ba mu wax sax début laay dégg daw mais mu toog di ko déglu ba waa ji jeexal dikkal yonent bi alayhi salaam ko yow yonent bi alayhi salaam et def ne damaa dégg lii teg sama mbaar xaw ma woon nag yonent bi alayhi salaam ne ko ah hiyal maani'a saar boobu mu doon jàng mooy bi nga xam ne mooy xañ mooy mooy mooy protéger boroom. moo koy aar hiyal munjiya mooy li nga xam ne moom mooy mooy musal moom noonu la tudd ci turam yi al munjiya kii musle tunjihi moo koy musal min adaabil qabri ci li nga xam ne mooy mooy mooy mooy fitnaay qabru ak mbugalum qabru moom la sëriñ bi wax nii nekkoon suuratul mulki taqii day fegal al fataa camsa fil qabri ca qabru ba kulla hawli bépp tiitaange imaamu Tirmidi nag bi mu ko solee dana lii xadiisun haadaa xadiisun xasanun gariib min haadal wajh wa fil baabi an abi hurayra mu ne xadis bii bu tumur bu baax la bu bu bu tumuranke la ci wàllu yi <laughs> ci bunt bi sayna abu hurayra soloona lu mel nii ne wa kullu man athbata rak'atayni ba'da al-'isha bi suuratayni tayni al-mulki was sajdati fallahu 'ala yaghfiru fi ghadin lahu ma fa'ala min al-khataaya thumma yarfa'u lahu darajatan wa ba'du yaktubu lahu hasanatan bi kulli dhanbin qad janaa fa haaza minhuma al-mazaa hudaaya wal munaa mu ne wa kullu man asbata képp koo xam ne saxal nga rakaatayni ñaari rakaa ba'dal isha ginnaaw bi nga jullee gee ba pare rakaa yoo xam ne ba nga jàngee faatiha ba pare bi suuratayni tayni ca ñaari saar ya nga xam ne ñoo yii ma lay bëgg a wax al muy suuratul mulk wa sajda mooy sajda ak mulk waaw ñaari saar yooyu bu ci nekk trente versets la fanweeri laaya la waaw muy alif lam tanzil mooy sajda mu ne ku leen saxal saa boo jullee gee ba pare ñaari rakka yoo xam ne lii nga fay jàng mu ne fa allahu ala borom bi nga xamante ne moo kawe te yéegut yaghfiru dina ko jéggal fii ghadin ca suba ga lahu ñeel ko maa faala min alxataaya lépp lu mënoon a def ci ay bakkaar dina ko jéggal summa ginnaaw gi yarfa'u lahu mu yëkkati ko darajatan ak daraja wa ba'du ginnaaw gi yaktubu lahu mu bindal ko xasanatan ay yiiw bi kulli dhanbin qad janaa bu mënoon a crime bu mënoon a def bàkkaar bu mënoon a dikke borom bi dina ko soppil def ko yiiw ulaa'ika alladhiina yubaddilu llaahu sayyi'aatihim hasanaat gaa yoo yële la alquran doon wax daanaka moog lii ñoom la borom bi di soppil seen yu ñaaw def koy yu yiw waaw lépp rek loo xam ne lu mu defoon la ci lu ñaaw bàkkaar dinañ ko ko soppil def ko yiw fa xaasa ba ko defee waa ji tonowu daal di am min huma ca ñaari rakkaam yooyee mu dappetoo ta di ko def di ko saxal almazaya may yu kawee wal munaa ak la nga xam ne mooy la namoon ak bëgg-bëggam muy lii nii lépp ko borom bi di defal lii nii li mu xaw a nirool mooy xadiisu sayyidina Jaabir ibn Abdillah am na alimaamu Ahmadu solo na ko alimaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi ñu jële ko ci sayyidina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu mu ne kaana mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana laa yanaamu hatta yaqra'u alif laam tanziil wa tabaaraka alladhi biyadihi al-mulk waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de seydinaa jaabir radiyallahu anhu nekkoon na bu ne nekkoon na kaana yadullu ala dawaami wal istimraar inda li gën a wér ci waxu usuuli yuuna yi boroom xam-xamu usuul yi bu ñu nee kaana mooy day tegtale na loolu lu ñu saxo la lu mu saxo woon la moom alayhi salaatu wassalaam te day doon continuer mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoon na